léegi laaj bi mooy masala bi mooy est-ce que nit jullit am na droit jël alalam jëpp économie tey bu doon tey mu am salaire deux mille euros wala mille cinq cents wala salaire bu man di doon sept cents euros lu ci lu mën a ne weer dee mu jël salaire bi yépp daal di koy def ci yoonu yàlla loo xam ne projet jàkk wala yu mel noonu est-ce que loolu mën naa nekk wala déet loolu dañ naan la dafa am teqantal bu dee ne nit ki moom bu dee nit koo xam ne ndax nit ñi dañu wute bu dee benn nit la boo xam ne moom rekk kay dund te amul beneen charge amul keneen koo xam ne dundal ko war na ko ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dana ibda bi nafsika thumma wa bi man ta'ul commencer ci sa bopp kaw kaw ba ñëwoon ñëwoon ko ñëwoon doon ko laaj naan ko bu ma amee benn dërëm fu ma koy def mu ne ko sa bopp mu ne ko ñaar mu ne ko yow ak sa soxna yow sa doom di wax yooyu di ko kii ak sa baay ak yooyu kon ibda bi nafsika thumma man ta'ul thumma bi man ta'ul commencer ci sa bopp nga dépenser ci sa bopp ginnaaw gi ñi nga xam ne yow dundal leen dalaa war bu dee ne nit la koo xam ne loo li moom dara waru moom mooy ne amul benn kenn ku muy dundal kooku alalam bu dee moom mën naa supporter te tamit après du yalwaani di nekk àlla mel ni benn yen bu diis ci nit ñi di leen ñaan ak fu nekk bu dee ne moom du def yooyu te mu mën a joxe lépp mën naa muñ ba muy amaat te dara du ko ci dikki te du sonal kenn te du feeñ du mànkil dara ci jaamu yàllaam yim war a def bu boobaa kooku dañ naan kooku kaa boobu mën na koo def loolu benn kaala bu ko mën a def léegi ñu génn ci kaa boobu mooy nit koo xamante ni nii moom daa am ñu muy dundal est-ce que kooku am na droit jël alalam jëpp daal di koy joxe kooku dañ naan la bu dee ne ñaari kaamoo moo ci possible bu njëkk bi mooy bu dee ne kooku fameem dañoo mel ni ay ñi muy dundal dañoo mel ni waa kër Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu nga xam ne ñoom li taxoon mu mënoon a nekk te yonent bi alei satu salaam wax ko dara mooy ne xamoon na ne ñoom waa kër Seydina Abu Bakar gërëmoon nañ seen baay jël seen alal yëpp daal di joxe ñoom mën nañoo supporter lool te du leen yàqal dara ci seenu ngëm ak seenu jëf ci li leen yàlla digal bu dee ne ñoon gërëm nañu te duñ dem fenn di xarab mu nekk fenn mu ñàng ñu jël yëpp joxe la ñemale bu boobaa ñi ngay dundal mel noonu bu boobaa man nga koo def looloo tax alayhi salaatu wassalaam waxul woon Seydina Abu Bakar déedéet defal ni Seydina war del lool mbir mi déedéet léegi nag mu des bu dee ne lan moo tax dalilu première bi ma wax ne waa ji bu dee ne moom euh, euh, euh, moom da koy soxla ci boppam ndax bu dee kenn la koo xam ne amul charge moom ñaari kaala soit moom bu joxee lépp loolu déranger wu ko te du sonal kenn du ñaan kenn te du ko yàqal dara kooku mën na ko ki ci des mooy koo xam ne nag moom bu ko defee day am problème day ñaan après te ñaan du ñaanu wax rek may leen ma mais xaal day ñaan tamit ndax am na yenn comportement yooyu mel ci bi kanamu nit ñi loolu mooy yow da ngaa bëgg ñu defal la yooyu yëpp tamit yu jara bàyyi xel la bu dee loolu mooy kooku dañ naan ko déedéet sa alal ji ibda bi nafsika tàmbaleel sa bopp mooy xew-xew salit salit sa al-Ghatafani boobu Sulayk ibn Salit al-Ghatafani radiyallahu anhu nga xam ne dafa ñëw àjjuma di julli si ci jumaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam di xutba mu dugg toog ne ko ndax julli nga ñaari ràkka mu ne ko déedéet mu ne ko xum farkan rakkan tey mu ne ko jógal nga julli ñaari ràkka mu jóg julli ñaari ràkka euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu gis ne waa ji lim sol dafa ràpp dafa kii mu ña wax ngir ñu sarax waa ñu daal di koy sarax ab yi sarax ko yéere bu rafet ca beneen àjjuma ba waa ji ñëwaat am lu yonent bi alayhi salaatu wasallam hadis yi boo demee euh, mu ngi ci mu Muwatta indi na ko Sunanun Nasaa'i mu nga fa ak yeneen téere hadis rahimahullah Salik euh, ibn euh, nu ma wax Salik ibn al-Ghatafani bi dawaan na Sulayk ibn Salit voilà radiyallahu anhu beneen ajjuma bi yonent bi alayhi salaatu am mu doon laaj ngir ñu saraxe waa ji bëgg a jël ci liñ ko saraxoon ci biir weesu daal di koy daal di saraxe yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di mer liñ doon def lu tax waa ji di sarax mu mer yow yaa ngi kii bañ kii la nga bëgg jël mbir mi di ko joxewaat yonent bi alei saatu salaam daal di ciy mer pour wan ne bu dee ne yow mbir mi da nga koo aajowoo bu boobaa waroo koo def kon kaa boobu réglé wul léegi mu des kon famille bi ñu waxoon koo xam ne day dundal daa day dundal bu dee ne day dundal daa am ñu muy dundal bu dee gërëm nañu lool ñi muy dundal ñi nga xam ne dundal yépp ñoom la war ñoom daal di nañuy gërëm comme waa kër Seydina bu Bakar lool mu def ko joxe alalam yépp loolu dara newu ci waaye bu dee ne kenn ci ñoom wala ñoom boo joxee alal di ñuy wër ci dëkk bi naan di produire suñu baay di moom jël nañu ci yépp joxe ñu ngi nii di wër di dem ci seen bàjjen yeeg seen nijaay yi bu boobaa dañ laan la par force da alal ji amoo droit daal di koy joxe en tout cas li tolloog seen aaju. loolu mooy àtteb loolu mooy in wallahu taala aalam